jeexoon nañu siri sariya yooyu muy ñetti sariya yoo xam ne gis nañ leen muy sariyatu rajiya ak sariyatu bi'r mauna ak sariya bu amr ibn umayya ad-damri radiyallahu anil jami tey insha allah comme ni ñu ko dige woon dañu ne woon dañoo war a gis njàngat yi nga xamante ne nii moo am ci sariya yooyu ñetti sariya yooyu nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaa ñaari dëkk yi muy sariyatu raji' ak sariyatu bi mauna daanaka saxaaba mi yónni woon ñoom ñépp lañu faat muy tiisu rëy woo xam ne wu dal jullit ñi te kat ñooñu dañ doon jóg ngir woote ci li nga xam ne mooy lislaam ah, kon bokk na ci li nga xam ne moom lañuy jàng ci histoire yii nii mooy buñ jëlee xas euh, sariyatu rajia mooy ne gis nañ ne bu dee imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi cause bi mu waxoon gisoon nañ ko dane woon waa adal ak waa qaara te bokk ci Huzayl dañoo ñëw gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko mu utal leen boole leen ak ay saxaaba yoo xam ne yónnee leen ay saxaaba yu leen di xamal seen diine jàngal leen sharia bi jàngal leen alquran yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi nangu yónnee leen ñooñu après ñoom ñu war leen waaye lan moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nangu ndax ñoom li ñu tax li tax ñu ne looloo leen li leen tax a jóg li ñu ko wax te mooy woote jëme ci lislaam leeral li nga xamante ne nii mooy diine ji ngir ñoo xam ne nee nañu dugg nañ ci lislaam ba pare loolu dañ ciy jàng ne këni képp koo xamante ni nii yow suñu boroom subhaanahu wa ta'ala def na nga am xam-xam bi war nga leeral ay nit sa mbokki jullit seen diine lenn ci seen diine te nga man loolu domaine boobu moo xam fiqh nga man walla yow tafsir nga man walla walla walla ku nekk li nga man mooy ne yow amoo droit ñu ñëw laaj la ñoo xam ne dañoo nekk ci besoin boobu nécessité xam seen diine ñëw laaj la nga man ko ba pare ne man duma ko def di ut ay lay duma am jot te sa ñàkk am jot gi yépp li ngay bañ rek mooy ko la déranger ci sa yitte déedéet mooy ne yonent bi alayhi salaatu neewul ah non non non yéen ñëw leen ndax al islaamu moom dañ koy dikkal moom du dikkale déedéet al ilmu bu xam-xam dañ koy dikkal dañ koy fekk si waaye du jub di fekki waate waxul lool de dafa jël ay saxaaba diis ci saxaaba yi radiyallahu anhum daal di leen yónni ñu ànd ak ñoom ngir ñu jàngale doxi mission boobu kon mooy lay yeeg yooyu yépp bul foog na yow da mbir mi amooloo kook ñi lay ñi lay demander waaye yaa ngi ko yow problème bi nga am mooy yow sa digganteeg sa boroom ndax bés bu ñu boo bañee te manoon leen a dimbali ñuy jëfe ak riir yow riir yooyu ñuy def ñuy jëfe yow dinga bokk ci ñi nga xamante ne ni yow yow yaay le l'acteur le responsable premier mooy yow ndax suñu boroom moom lim digaloon ñu def ñi ki ñëw di la laaj def na ko fasalu ahla dhikri in kuntum laaj leen boroom alxuraan ñi xam bu dee ne xamu ngeen ñoom nag nit ki nag laaj la man bu ñëwee seet ki ki xam laaj ko kooku bañ koo tontu wala mu bañ leen a gindi bàyyi leen ñuy def bu boobaa moom mooy premier responsable kon gis nañ ne kon loolu premier njàngat la yonent bi alayhi salaam wuyul woote boobu nga xam ne loolu la ko ñooñu ñaan même bu dee na ñoom ab plan lañ tegoon beneen bi mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñi mu tànn ñoom Aasim ibn Saabit ba léegi ci ghazwatur Raji' mooy da leen tànn neewul ñëwul di di laaj leen seen ab déedéet ndax am na yoo xam ne comme ni ñu ko gisa woon ci jotaay yële ci yeneeni xew-xew ci ghazwatu Uhud gis nañ ko ci njàngat yi que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy njiit il faut léeg-léeg ngay désigner ay nit ne diw yaay def lii diw yow yaay def lii ndax am nañu li nga xam ne ñooy compétence te naka noonu la def ci sariyatu Rajia mu daal di tànn ñoo xam ne soixante-dix personnes waaye. les personnes qu'il faut à la place qu'il faut ñi compétent la jël mooy ne ñii al bañ nañ ba Seydina Anas nee na kaanu yud'awna al qurra ñoom dañ leen doon woowe al qurra jàngkatu alxuraan yu mag yi du jàng rek mokkal waaye xam li ci biir ñooñu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni waa Bi'r Ma'una bi nga xam ne ci la Mulaa'ibul Asinna al euh, euh, ne bi mu ne ko na yónnee ba xam ñoo xam ne naj amaana ñu daal di wuyu li nga xam ne mooy wooteem moom alayhi salaatu wassalaam kon mooy tamit ñii njiit day am di mën di désigner ay nit di responsabiliser ay nit voilà yow yaay def lii nag am nañ compétence waaye mu tànn ñi nga xam ne ñoo fa man a nekk tamit mu jox leen liggéey ah ginnaaw bi ñu gisee loolu bokk na tamit ci liñ ciy jànge mooy am mbooloo bu ñu àndee ci yooyu il faut ñu am jiit moo tax yonent bi alayhi salaam gis nga fa amara alayhim Aasim ibn Saabit ci riwaaye imaam al bu imaam ki nga xamante ne mooy euh, Seydina Abu Hurayra mu ne ki mbooloo moom diis lañu wëgg waaye bi ñuy dem adala xaara mais yonent bi alei salatu teewul mu utal leen koo xam ne moo leen di jiite ndax il faut am ñuy jiite il faut duñ bàyyi noonu rek naan ñépp a déedéet il dafa am mooy ne loolu sunnaay yonent mi la aleyhi salatu wassalaam buñ newee mënuñu nekk am mbooloo naan association bi ñun ñépp ci yem jarul président déedéet il faut ñu am ku jiite affaire il faut ñu am ku ko jiite ay pas non ñun moom ñun ñépp a yem jarul jiite lu waay def rek ku nekk sa bo yàgg sa morooma yem loolu du sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa amara alayhim Aasim ibn Thaabit imaam ibn Isxaaq ibn Zayd ibn al Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi radiyallahu anhuma ah ci loolu ci lañuy kiiwe nag njàng bunt bu rëy mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam le fait mu yónni ñii saxaaba yi soixante-dix ci biir Mauna dix ci adala xaara ngir ñu woote jëme ci lislaam ndax loolu farata la mooy di woote jëme ci lislaam di fexe convaincre nit ñi selon ce niveau ku nekk ak loolu farata moo tax suñu boroom wax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuuna billah lan la tagge xeet wi ne ñun ñoo fi xayriya googu kuntum yéen nekk ngeen xayra ummatin gën ji xeet boo xam ne uxrijat bu génn lin naa si ñeel xeet bi gën bi mas a génn ci humanité bi mooy ummatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne ta'muruuna dangeen di digle bil ma'ruuf ci njekk wa tanhawna ngeen di tere anil munkari ci li nga xam ne mooy lu dul noonu ba pare wa tu'minuuna billah ngeen gëm ki nga xam ne mooy borom bi subhaanahu wa taala suñu borom jiital al amru wan nahyi 'anil munkar ah jiital ko ci kaw alal iman iman bi nga xam ne mooy fondement wu lépp yàlla pour wane importance su digle njekk ak tere nga bu dee ne wax nga man walla nga téye ci loxoom bu dee borom doole nga. wala mu metti la bu dee manoo yooyu yëpp ni mu amee solo digle njekk tere li nga xam ne mooy safaan ci li nga xam ne mooy diinal islaam mu jiital leen ci kaw iman ne ngeen di digle lu baax di tere lu bon ba pare ngeen wa tu'minuuna billah ngeen gëm borom bi subhaanahu wa loolu nag mu loolu mooy Ah, tekki aaya bi jiitu boobu ndax loolu ci suuratu Ali Imran la nekk aaya 110 lii yonent bi alayhi salaatu salaam def yónnee dagg ci mission wam jox ay saxaaba ñu doxal loolu loolu dañuy wan ne risaale bi muy lislaam du yonent yi alayhimu salaatu wassalaam al anbiya war rusul rekk koy doxal déedéet woote ci diine du ne man bu ma dul Seydina Muusa alayhi salaam du ko def déedéet mooy ne taalibe yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñépp xeet wi dañuy war a ñoom muy woote jëme ci l'islam selon ku nekk ak sa niveau li mu ne kuntum xayra ummatin bii moom moo tekki aaya bi ko jiitu ne woon wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkari wa ulaa'ika humul muflihun mu ne wal takun minkum na nekk minkum bi du partitif du min partitif ah non ñu bari noonu lañ koy tekke non non du loolu rek à jamais au plus grand jamais wal takun minkum min bi du partitif xam nga min yi dañu wuti dañu bari ay lu ñuy tekki ci lughatul arabiyya am na min yi nga xam ne tab'idiyya yi nga xam ne c'est partitif am min bi nga xam ne boobu dalay wane ibtidaaiya fi ngay jóge min ibtidaaiya am min boo xam ne destination mooy fi nga jóge ma ne man fii laa jóge jóge naa min al masjid al haram ila al masjid al aqsa comme la alxuraan wax ci Isra loolu min boobu mooy min boo xam ne damay bàyyeekoo fenn mu am minu partitif mooy comme bu ma nee jël naa ci cere gi axadtu minal maali shay'an qalila bu boobaa min boo partitif la jël naa ci alal bi lu néew mu am min boo xam ne bayaani yetta mooy bii mooy ne tekkiwul ne wal takun minkum na nekk ci yéen mooy benn parti ummatun ab ab benn parti ci mbooloo ci yéen boo xam ne ñoom ya'muruna bil ma'ruf dañuy euh, digle lu baax yad'una bokk ilal xayri di woote jëme ci yiw wa ya'muruna bil ma'ruf ñuy digle njekk wa yanhawna 'anil munkari di tere li nga xam ne mooy safaan noo tekkiwul loolu mooy yéen ñépp na ko doon yéen ñépp xeet yu yépp na doon loolu amul ñii koy def ñee toggi li ñeen naan waa ñoom ustaas yi ñooy seen ñoom ñooy waaraatekat yi ñooy ci déedéet loolu ñépp la mooy woote jëm ci diine amul profession diw la yow jullit nga yow ci nga ndax ñun dañoo comprendre wul moo tax xanaa xamoo ne dem di ngay dem jàkk tout temps di romb ay nit loolu rek façon woote la loolu rek di jëf ndax woote du wax kese ñëw leen déedéet sa comportement bi nga nekk ci société tel loolu rek da'watun ilal islam ndax nit ku ne dangaa war xam ne fa nga ne ambassadeuru l'islam nga rawatina bu dee du réewum jullit suñu boroom ne wal takun minkum yéen ñépp na nekk ba ñeen mi ci yéen déedéet waaw yéen ñépp ngeen mel noonu ñi ñenn ñi mel yéen ñépp na ngeen ko mel moo tax mu pare ca kanam mu ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas lu tax ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah voilà loolu la mooy noonu la ñu kuntum est kon yéen ñiy woote ci yéen ñoom ñoo ne déedéet kuntum yéen xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa mooy ne kon loolu la il faut pas ñu foog ne yi am mbooloo koy def gaa dëgg la am na ñoo xam ne ñoom ñoo ci mooy boroom xam-xam yi ñoom la gën a feddale ku ci ñoom mais yow li nga jot xam lu mu néew néew néew loolu noonu doy na yéen fattaqullaha mastata'tu ragal leen yàlla seen kem kàttan ku nekk lool nga man mais toog naa noonu nañ bàyyi gaa yi def lu leen neex ba oustaz diw ñëw déedéet ban oustaz bi doo xaar oustaz bi lu tax ngay xaar oustaz bi xanaa xamoo lii baaxul xam nga jarul xaaru saas diw surtout bu dee lu urgent ñi leen man moom manuma leen a wax benn aaya manuma leen a wax benn xadis waaye lii ngeen di def baaxul bu ngeen ci bëggee am lu gën leer xaaral ma jox leen numéro diw wala ma woo ko mu wax ak mais kenn du toog rek loolu moo tax l'islam ay vie privée waaye kii waaye nit dangay maandu loolu l'islam xamul loolu waaye nañ leen maandu déedéet ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñi mooy moom mission la daggal xeetu yonent bi yonent bu ne la ñu taxaw di doxe lool comme ni nga xam ne noon la ko saxaaba yi radiyallahu anhu daldi woon doxe ginnaawam moom alayhi salaatu wassalaam waaye dangay gis ne léegi comme niñ ko gisoon ci ca phase mecquoise mooy ne est-ce que nit ki buy def yooyu léegi da ngay dem wuti ay nit jóge fenn ab dëkk dem ba dëkk suñu boroom yombal nañu ko li ñuy woowe réseaux sociaux yéeg internet yeeg site yeeg loolu ñu ngi ci mën a liggéey mënoo ko liggéey di wër di soli daal di wër ci dëkk bi kon loolu muy lu am solo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon yónni woon ñooñu waaye buñ jëlee riwaay imaam al Buxaari bi li taxoon mu yónni woon waa asxaabu rajiya mooy da leen yónni woon aynen ngir ñu xoolal ko waa Quraysh en même kon bañ boole ci riwaaye yi mooy yooyu yëpp la woon ñu dem xooli waa Quraysh ana ci lan lañ tooge mooy ne kon jullit tout daa war warula too rek ba ay noonam di këppu ci kawam moom mu toog naan yëguma ko woon waaye ay bu ma yëgoon déedéet waaye gis nañ ne yeneen luñ mën a jàng ci xew-xew yooyu ci li nga xamante ne mooy qissatu Raji' bu ñoom Asim ibn Thabit dañ ciy jëlee na nit jullit buñ ko mooy buñ la defee prisonnier mooy ne ñu ñu nar leen a jàpp bu la neexee nga bañ a nangu ne man même bu dee ne jox nañ la pacte ne la ñi la jàpp te du ñuy jullit ne la bàyyil rek tu seras euh, en sécurité bu ko neexee mu ne man nanguuma pacte boo xam ne bu ab yéeféer lu teg la comme ni ñoom naa Asim ak ñoom Seydina Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi ak Abdallah ibn Tariq mujj def après mooy ñu ne ñun ñun moom duñu fasanteeg yéeféer benn ndax ñoom duñu nitu parole loolu ku ko def manuñ la ŋàññi naan lan moo tax mu ray boppam noonu rayul boppam ndax dafa xam ne ñi ngi ko séqal duñu niti parole bu dee ne ñooñu noonu lañ leen xamee bu ko neexee mu jël choix boobu waaye bu ko neexee mu ne na na mu topp leen comme ni nga xam ne noonu la ñoom Xubayb ibn Adi def waaye bokk na li ñuy jàng ci surtout qissatu Rajia mooy Seydina Zayd ibn Dathina bi ñu ko jàppee xoolal ba ñëw war koo pendre li ko Seydina li ko Abu Sufyan wax est ba que bëggoon nga Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam nekk sa place ñu dóor doo xam yow nga nekk sa waa kër mu ne nga ne lan bëgguma mu nekk fa mu nekk am benn ndig bu koy jàpp fekk man maa ngi sama biir kër nekk sama waa kër nekk ci jàmm loolu mooy lan muy traduire xubbu rasul xubbu asxaabi rasul lir rasuli sallallahu alayhi wa sallam muy cofeel gi nga xam ne moom la yonent saxaaba yi amoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba malgré ñu ngi koy waaj a pendre moom moom moom de toute façon jeexal na waaye mu wone fa mbëggeel gu saxaaba yi am ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye ñun léegi bu ñuy wax mbëggeel ñu bari ci ñun xamul luy mbëggeel ndax ñun suñu jamono yuhibbu yud'awna da'arata hubban ñoom ak mooy liñ ak farantu ay prostitution yi ñuy gis ci télé ay acteurs ñuy jouer ay Roméo ak Juliette ñu jàpp ne ñii ñooy nag voilà voici ñii nag ñoom ñu représenter l'amour ñooy xamul luy amour ay ñoo xam ne la ñuy jëf yépp ci bàkkaar la tëdd la lalu ñu ne ñooñ ñooy modèle ci amour ndeysaan ndax xamuñu lan mooy alxubb ñi xamoon xubbu dëgg mooy saxaabatu rasulillah cofeel buy tàkk saa su ne guñ amoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu jaral kenn ci ñoom bëggul nga nekk sa kër noflaay nekk ci sa suufu ker say soxna wër la wala sa njaboot yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ci bërëb ak ndig jàmm bu dee ne kook la dul supporter waaye waaye kon dina supporter lu gën a raw lool di metti yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax saxaaba yi radiyallahu bu kenn foog ne man ngaa indi nit nit koo man di xalaat koo xam ne man na leen a dab ci sopp gu ñu sopp yonent bi amul amul seenu cofeel ci yonent bi alayhi salaatu yàlla bindul ginnaaw ñoom koo xam ne am na cofeel bu toll ci alayhi salaatu wa salaam allahu akbar waaw ñii ñoo fidaa woon seeni nafsu seeni bakkan ngir moom hum alladina akbar moo tax moo tax fa yaa maadixa rasuul laa tansa saxbahu fa man yansahum xam nga ne waaye sa sa sa sa sa sa googu des na yow miy tagg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bul fàtte saxaabaan yi ndax boo leen fàttee sa tagg googu ngay ba di tagg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na lu ci màggi allahu akbar ñooñu ñooy saxaabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muhammadun rasulullah walladina amanu ma'ahu walladina ma'ahu ashiddaa'u ala al-kuffaari ruhamaa'u baynahum mooy ñooñu toppoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak tiitaange ak caali dugg ko bam ah, lool kay bu ma ko mënoon a am waaye mu ne déedéet wax li wax ba Abu Sufyaan ra'sul kufri bi Quraysh haana aana idin seede seede bu rëy bi mu seede te waxoon naa la ne yi wax alxaqu ma shahidat bihi al dëgg moom sab noon ñëw ba ba seedeel la ne la nag waa ji sincèrement il est sincère waa ji moom moom lu mu wax dëgg loolu mooy dëgg-dëgg sab noon dem ba nangul la say kalji Abu Sufyan ne masumaa gis nit ku sopp ay ab nit lu mel ni li saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam kama ahabba asxaabu muhammadin muhammadan sallallahu alayhi wa sallam masuma koo gis man abu sufyan sopp googu nag mooy sopp goo xam ne day ànd ak topp moo tax ñu nangoo joxe seen bakkan bi mu leen ne jóg leen ngeen dem ñu jóg loolu mooy sopp waaye sopp goo xam ne bind ci sa oto sopp na bi sa taxi yooyu loolu taxul ñuy wax te yow sa biir taxi bi rek yi tere yi yonent bi sa saam bi tere rek a fi fees waaye waaye xam nga ne kooku soppul kooku soppul sopp gu tax ñuy wax nan ngay soppi nit ba pare li muy li ko naqari lépp ngay def waaye nag ay wootewu la rek ku nekk wootewul wa kullun yadda'i waslan li layla waaye de wa layla layla reconnaître leen waxu leen loolu de <laughs> layla daal ku nekk ngi naan man rekk la layla bëgg ku nekk taxaw fu la neex naan man la layla fii mu ne layla bu doon bu bu dugg woon ci dëkk bi sama kër lay fanaan nekk di ko woote ku nekk di wootewu yonent bi alayhi salaatu wassalaam de fii mu ne bari na ñoo xam ne jàpp nañ ne moom bu doon bu bu boo bu doon ñëw comme ni mu fi nee seen këram lay dal te moo dàqaray sunna ci kaw suuf xam nga ne kooku kooku day nax boppam façon sopp yooyu taxul ñuy wax wala yow fexe ba ñu lay woowe sopp na bi ci loo xam ne yaa ko forcer nit ñi mais yow du lu dara lu nabi alayhi salaatu wassalaam sopp ngay def wala li ëpp li ngay def wu juuyoo naa ko njàngaleen xamoo ci moom dara bu ñu ko tuddee doo julli ci moom dara yow xam nga ne si sopp kook des na kon nii Seydina Zayd ibn Dathina wane fi cofeel gu rëy gi nga xam ne moom la saxaaba yi am foo ko takk weesu la ngir yonent bi alayhi salaatu wassalaam buñ gisee Seydina Xubayb ibn Adi moom gis nañ ne xoolal makaarimul axlaaq bi ñu ko jàppee prisonnier bi mu àbbee ndaw si paaka bi doomu ndaw si ñëw toog ci poojam mu teg ko ci poojam manoon nañ damay jël sama revanche de toute façon comme niñ ko waxoon quoi que quoi Dieu je fais, quoi je facile, quoi je facile moom l'exécuter alors ki nga xamante ne mooy ay doomam non non non non mun si atashayna an aqtula maa ana bi fa'il la af'alu dhalika insha allah ndax dangaa ragal ma rey sa dalal xelam man du koy def loolu du ma koy def loolu bu soowee yàlla xoolal xoolal rek xoolal mooy ne dalal xelu yéeféer doo ndaw soos nga xam ne ñoom ñoo ko dara exécuté mu dalal xelam lan ngay xalaat kon bu doon jullit la naka lay dalale xelam makaarimul axlaaq yooyu muy euh, teddaangay jikko yooyu ñu tuufee wàlle ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tax mu ànd ak sécurité bi nga xam ne ci lañ koy loolu dal mu ne ndaw si man duma rey sa doom duma rey sa doom man du ma koy def loolu même bu dee ne xam naa ne yéen may exécuter yaa subhaanallah yaa subhaanallah beneen ba léegi ci Seydina Xubay bu mooy ci moom la sunnaay julli ñaari ràkka ba lañ lay exécuter jóge ndax yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy saxal ñu jànge ci ne képp koo xam ne yow yàlla daa nattoo ndax léegi moom du ne rek dangaa tooñ moo tax ñu rey la wala dangaa mérité dee non xoolal rek régime yi nga xam ne ay régime dictatoriaux la ci kaw suuf xoolal suñu monde islamique bi bu ma kenn wax ay monde arab monde islamique ndax ñun ñépp ci yem xoolal lu mel ni ay Égypte ay yooyu nga xam ne mooy de ñu peine de mort ni ci yoo xamante ne ni keroog dégg dégg naa benn tuuma goo xam ne ab président ancien président nga ne da koy tuumal espionnage pour Qatar xam nga ne loolu loolu loolu loolu mooy vraiment mooy ñàkk argument ab président ñu ne moom day a day day espionner dëkkam ngir ngir beneenum réew mooy ne yu mel noonu wala ñu war laa pendre nga julli ñaari ràkka loolu sunna la boo xam ne Seydina Xubayb ibn Adi radiyallahu anhu mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a def yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy saxal waaye dañ ciy jànge tamit këne ñaanal ay yéeféer ñaan yàlla ay yéeféer loolu dara newu ci loolu dara newu ci bi muy ñaan yéeféer yooyu ak yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan gi nga xam ne moom la doon ñaan waa Mudar comme niñ ko gisee ci xunuut yi naan yàlla yàlla na nga taral sa sa jàpp sa tar jàpp mbugal ci Mudar waaye ñaan gi doon ñaan waa Ri'l waa Zakwaan ak waa Usayya ndax lu ñu defoon moo tax loolu du lu xaraama ah, comme ni ñenn ñi naan ay do yonent bi alayhi salaam def na ko def na ko ñaan na yàlla ay nit ñu bari ñaata yoon ci xadiis yi ngay gis ñoo xam ne da leen ñaanal yàlla alakle yàlla yàlla nga leen sotti mbugal comme mi nga sottoon Aad loolu doo ko dégg ci ci ci ci xadiis loolu day am comme ni mu amee lu bari loo xam ne moom dañ naan ko ñaanal yàlla diw waa diw mu ñaanal leen yàlla gindi leen comme waa Aslam ak waa Gifaar kon loolu yëpp bu fi kenn di ŋàññi kenn naan lu tax muy ñaanal gaa yi mbugal dal leen ah mooy mën na nekk mën na nekk même bu dee li dina mat ndax loolu sunna lu dee li dina mat mooy nga ñaanal leen yàlla comme moom alayhi salaatu wassalaam ni mu ko jàngale bokk na tamit ci li nga xamante ni moom lañuy jànge ci Euh, li nga xam ne mooy xew-xew yii nii ñu gis mooy nit ki tamit ki jiite bu yónni ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy ay na seet fu wóor mu yónnu fa ndax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam bi bi ko Abu Bara munaa'ibul asinna waxee ne ko yónni leen yónni man daal gis naa yaakaar naa ne boo yónnee saxaaba yi naj bi dinañu dugg ci lislaam lan la wax dinañu leen nangul dane man dama leen ragalal waa najit ndax lan mooy moom ci boppam xam na ne foofu wóorul mooy ne tamit bul ñëw naan comme que lu baax la naa leen yóbbu fu ma neex non seetal est-ce que yóbbu foofu foofu wóor am déet beneen doxloo mission doxloo leen mission foo xam ne tamit wóor na yow quartier boo xamante ne nii gars yi ay balles perdues tous les jours nga yónni fa ñooñu déet te rawatina bu ñu xamee ni ñii dañoo ñëw ngir bi ñu convaincre ngir ñu génn ci banditisme bi ne ñu éliminer leen bu fa yónni ñooñu tamit. moo tax yonent bi alayhi salaatu bi ko kii fexee ba convaincre ba def lool. ñu ray ñoo ñépp Seydina Amr ibn Umayya ñëw wax ko mu ne hada amalu Abu Bara mu ne lii nii lépp jëfu Abu Bara ndax man laqad kuntu li hada al amri kaarihan mutaxawifa ndax yónni sama saxaaba yi naj man dama koo bañ bëgguma ko woon te dama ci lii laa ci doon pour wan la ne il faut tamit ngay jël say précautions amoon naa les soldats de jëlal rek walla wala ñii yàlla la ñuy liggéeyal walla ñii daal moom fi nañ seen kii ala fu ñu leen neex yóbbu non déedéet responsabilité lool la nga xool ma di yóbbu est-ce que wóor naa nit du jël di leen yóbbu ci mission yoo xam ne leer na ma ne lañ fay def ñoom boobu mooy li ëpp sama li ëpp sama njort mooy du ñu ñibbisi non non non demal wooy nit mu leer nañuy dee wala ay demal kolmate loo xam ne leer nañu ni ñii mënuñu koo defar te dañ fay faatu déedéet kanta côté xunuut loolu moom gis nañu moom gis nañ ko walilahi alhamdu wal minna jël nañu jataayu lëngu ci lool rek ak masale yi nga xam ne ñoo wër autour ci wàllu li nga xam ne mooy qunut waaye bokk na tamit ci li nga xam ne moom lañ ciy jànge gis nañ ne Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri bi nga xamante ci la rey ñaari amir yi amir yay ni yooyu Amir ibn Kilab di al Kilaabiyayni wala al Aamiriyayni ndax Aamir boobu Abu Aamir waa kër Bani Aamir ibn Kilaab ñooñu noonu yonent bi alayhi salaatu bi mu yëgee ne ay allié wum lañ allié kese boo rayee say allié wala ñooñu doone naa dem rek déggaluñu baal ma non da joxe indemnisation moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne fu ma jaar nag daan leen dàmp ñooñu nga rey samay allié lañ kon nag dinaa leen dàmp kon nag dinaa leen ndàmp kon ñu gis ne loolu tamit lu am solo la te ñu jar koo xam euh, naka noonu mooy nit koo xam ne dafa faat nit ba mu des ba mu des bu dee ñi moom affaire bi ñi nga war a ndàmp ñoom ñoo la ko baal loolu beneen affaire la boroom oto bu fel ay nit même bu dee tayut ñooñu ba ñooñu mooy kenn du ko rey mais quand day joxe indemnisation bu ko ñooñu nee nag doy na garaawul baal nañ la ko bu boobaa moom waaw loolu baax na mooy bu ci kaw loolu ñu ne mën naa nekk mais pas rek ñëw noonu rek acca après mu jeex que ne tayu ko tayu ko jeex na non tayu ko loolu taxul ñuy wax fidya kay loolu lay ñëw kii loolu lay ñëwee ndàmpaay noonu lay ñëwee mooy ne bu dee da koo tooñ da koo da koo rey wala nga jëlal ko àqam te tayoo mooy ne loolu da ngay fexe bokk na ba léegi tamit ci li ñuy jànge ci xew-xew yooyu ah muy sariya bu Amr ibn Umayya ad-Damri bi lan moo ko waral keneen Abu Sufyan Abu Sufyan da dee dafa doon rey lu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mbir mi àntuwul yonent bi aleyhi salaatu wassalaam woo Seydina Amr ibn Umayya ngir mu rey ko moom it comme ni doon ñoom ni mu def muy te gisoon nañ ko al jazaa'u min jinsil amal comme que loolu la doon def moo doon objectif am ñu fay ko la même chose même bu dee ne rëcc na mooy ne xoola nit manoo taxaw ne le fait que yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ngir ñu rey kooku loolu day tekki ne kon gaa toog di assassiné gaa yi loolu lu dagan la comme ni ko waxe woon ci qatlu Ka'b ibn al-Ashraf loolu masala bii gisoon nañ ko foofu yaataloon nañ ko mooy ne yonent bi alayhi salaatu da koo def en tant que jiitu jullit ñi moom loolu mooy comme monsieur le président tey ci suñu réew yi bu joxee mission benn ci armée bi benn ay élite ci élitu armée bi moo xam ay GIGN ci dëkk yi ay yu ay béeréeg bu dee pareeg yooyu ak gars yi moom moom gars yi dañuy toppandoo tur yi fenn fu ne la wala daal élite bi woo ay kii ngir ñu éliminer diw ndax yàqam bu bon ak li muy def loolu mën naa ne mais pas ay groupuscule toog fële di éliminer nit ñi yow nga toog naan waaye yow loolu moom mooy am na sunna déedéet loolu du sunna éliminer gi ngay éliminer nit ñi noonu di wax loolu mooy loolu noonu du sunna yow li ngay def noonu amul foo xamante ne falat fi mu tegoo ko fenn tegoo ko fenn ah waaye bokk na ci liñ ciy jànge mooy karamatul awliya ci qissatu Seydina Xubayb ibn Adi gis nañ ne keroog ndaw si nee na bi ko jàppee prisonnier dañ doon fekk dañ ñëw gis ko mu yor caru raisin yoo xamante ne ni raisin amul fruit yooyu sax daa amul fi nga xam ne mooy màkk foofu yépp amul mooy indi wuñu ko fa tax màkk bu fas du sax saison woon waaye suñu boroom defal ko lool karaamatan li waliyihi Xubayb ibn Adi radiyallahu anhu mu defal loolu Seydina Xubayb waaye gis nañ ko tamit ci Seydina Amir ibn Fuhayra moom bi nga xam ne war na karaamatul awliya tamit yu wali yu yeen suñu borom di defal du rek ci seenu dund waaye après seenu dund da koy defal man na leen ko defal comme niñ gis Seydina euh, euh, Amir ibn Fuhayra génn na àddina ba pare mais al mujrimu Amir ibn Tufayl mu ne Amr ibn Umayya ad-Damri kii nii mooy kan ci ñi faatu mu ne ko kii Amir ibn Fuhayra la mu ne gis naa ko ñu yëkkati ko ba mu nekk diggante asamaan suuf daal di koy tegaan ndànk yaa subhaanallah nga gis ne après faatoo kële loo xam ne amul comme nam defaroon sayyidna sayyidatu Maryam comme ni mu ci suuratu Maryam sayyidat sayyidina Zakariya alayhim assalaam bu ñëwee wa kullama daxala Zakariya al-mihraaba wajada indahaa rizqan qaala annaa laki haadhaa qaalat hiya min indi llah inna allaha yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab sayyidatu Maryam sayyidina Zakariya mi nga xam ne moom moo ko adopté woon saa bu masoon a dugg fi fi fi mu nekk fekk fa rizqan xéewal goo xam ne bu ko suñu borom bi defal ci ay façon yu mel ay fooyteef ak yooyu yoo xam ne amu fi mu ne ko waa foo jëlee lii te kenn du fi jaar mooy fi mu dëkkoon kenn manu waa agsi fi sayyidatu Maryam nekk lu dul nga jaar ci moom waa nan la fi lii ñëwee mu ne lii min rizqillah lii de ci wërsëgu sama borom la buur yàlla nag yarzuqu man yashaa'u bi ghayri xisaab mooy wërsëgal ku ko neex te du am benn saytu saa mu ko saa saytu ko yow nag nit ki liñ fiy nekk di weddi karaamatu karaamatul awliya loolu mooy weddi ko mooy yow yaa xamul suñu boroom dafa am ñoo xam ne ay parandoo moom la para ñoom la def ay ay ay ay allié moom la jël méngoo seeni mbir def ñi ñooy ay parandoom loolu ci jagleem di leen defal yoo xam ne xar quanda yoo xam ne day xar baax liñ naan xar baax day extraordinaire waaye yooyu yow manoo ko weddi ndax ñaata ci junni saxaaba yi nga ko gis ak nit ñi après ndax saxaaba yi ñoom baax na ba buñ ne saxaaba waliyu non saxaaba bokkul ci ci ci ci ci li nga xam ne mooy mooy classification yi ñoom amuñ loolu amuñu loolu ñoom neewuñ ci ay maxaama déedéet ñoom saxaaba lañ jeex na ñoo raw ñépp ginnaaw yonent bi alayhi yonent yi alayhi salaam c'est fini moo tax kenn du ne waliyu waliyu Seydina Ali déedéet déedéet bokkul ci affaire boobu moom bokkul ci ñooñ wala waliyu Seydina Abu Bakar déedéet déedéet déedéet ñoom bokkuñ ci kala ñoom bokkuñu ñoom li ñuy wax ay waliyu ñii ñoo gën a fort kii ñoo gën ñoom bokk saxaaba yi bokkuñu ñoom fële ñoom bokkuñu bokkuñ ci affaire ndax kenn manu leen a la ñi ci des kay foofu la ñu wax ji ne ñi ci des la fa wax ja ne mooy ne yonent suñu boroom da koy defal ay ay ñi nga xam ne ñooy ñi koy jaamu dëgg-dëgg te moom rek mu tax Seydina Xubayb bi mii ñu jàpp ko seene ko suñu boroom defal ko loolu kon nag nit mënoo weddi loolu te tamit mooy karaamatul awliya bu ñëwee day ñëw di dëggal di gën raaw di jëm ci li nga xam ne yonent waliyu boobu yonent bi mu jox mooy li ñuy wan li suñu boroom di defal waliyu boobu loolu ci yonent boobu la jóge moo tax li nga xam ne moom moo la yonent yi def loolu waliyu suñu boroom man na ko defal waliyu sauf que waliyu du ne moom moom yonent bee ci yem déedéet mooy ne bu dee waliyu bi bu boobaa moom yonent bi lay kii mooy yonent bi yonent bi ci la mbiram jokk Allahu akbar te tamit dafa am benn affaire boo xam ne bu jora xam la mooy xam nga nit ñu bari dañoo jàpp ne histoire yi ñuy dégg ci ñuy nettali ay nit ci yàlla ay boroom xam-xam yoo xam ni avant l'islam bi avant yonent bi sallallahu alayhi wasallam di feeñ ci yeneen xeeti ay banu Israël ak yooyu mais xanaa xamoo ne ñooñu noonu euh, wali yu boroom xam-xamu xeet yonent mi alayhi salaatu salaam ñoo gën foor ñoom mooy yow luñ la waxal ci ñoom lu yéem la yonent mi alayhi salaatu xeetam moo ëpp ñooñu ni loolu suñu boroom ko def mu ñoom la tànn mooy ñi gën xeet bi gën loo gis fële mu yéem la xamal ne am nañu raw ñooñu ci xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam kon loolu dañ ciy jànge li nga xam ne mooy karamatul awliya muy yi nga xam ne bu dee ci yonent dañ koy wow mu'jiza mooy loo xam ne day lottuloo keneen du mën a reproduire loolu kenn du ko mën a reproduire comme yonent bi def Isra wal Mi'raj gars yi kenn du ko mën a reproduire ndax loolu mu'jiza la ci kii bu toll noonu mooy ne yéefee kenn du ko ci xalaatuñu ko sax moo tax du leen di jaaxal ni ko yonent bi alayhi salaam defe woon kenn manu kenn amul loolu mooy lottu lool mu indi alquran mu nekk mu'jiza yoo xam ne jinne nit ñi buñ dajewoon ngir indi lu mel ni alquran duñu ko man lu mel ni moom laax de waxuma moom mais lu mel ni moom duñ ko man même bu dee ñoom dañoo dajaloo ñenn ñi walaw kaana ba'duhum li ba'din zahira loolu bi alayhi salaatu wasalaam garab ga mu doxloo woon mu ñëw ba ko kaw kaw bi laajee laaj ko mooy kan mu ne ko moom mu seede këne moom mooy yonent bi ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam loolu mu'jiza la bu dee nag ci wàllu comme yii nii sëy naa xubay bu yooyu karaama lañ koy woowe karaama teral teraanga bu suñu boroom subhaanahu wa di defal lenn ci jaamam yi nga xam ne ñooy ñi ko ñi ko ñi ko jege waaye mu am benn affaire euh, muy ci wàllu woowu lu jara bàyyi xel mooy ne yow nit Euh, màggug nit nag manoo ko takk tamit ci foofu ne diw moo gën a ki ci des ndax yu mel noonu mooy côté extraordinaire yooyu boo ci duggee da ngay gis ne bu xaabakat yi dañ koy def ñiy ànd dañuy def yu dañuy def yu xaw a niroog yooyu sauf que bokkuñu mooy ne ñoom it dañuy def yu extraordinaire mais yi nga xam ne ñoom la yonent ci di def ak yooyu yooyu bu xaabakat manu ko loolu manu ko moom am magicien wax ñooñu mais comme bu dee yooyu moo tax. kenn mënula xam ne ci diw màgg na rek mooy loolu dal na ko kën a def na karaama déedéet te sax du ko def suñu borom moo koy defal am na ñoo xam ne ñoo gën a màgg foofu te ñoom loolu masuñu koo def sax moo tax ñun nag ñi xamul ñoom foofu la ñuy natt sëriñ diw moo gën a raw moo raw sëriñ bi beneen sëriñ bi déedéet wala boroom xam-xam diw moo raw ndax moom dégg ko gis nga karaama gi mu def déedéet am na ñoo xam ne du ñu def benn karaama karaama xamal ne bi gën a màgg mooy al istiqaama mooy yow ne coow wooral ci li yàlla digal te doo ko wàcc ne ci taxaw ci te doo ko wàcc lool mooy karaama bu gën a mag bu nit mën a présenter ñun nag xam nga loolu xam nga loolu ñun suñu façon lambda yi ñun xamuñu woon ñun il faut mu extraordinaire looloo tax buñ bëggee duufal ne ay yéy dañuy duufal CV suñu sëriñ dañu koy nettali yoo xamante ni du dëgg ndax foog nañ ne ci noonu ci noonu ah, la ñuy yokke li nga xamante ne mooy CVM te moom soxlawul lool te moom soxlawul lool lan lay doy yooyu loolu soxlawu ko yow ni boroom xam-xam nga foog ne yow say waxi wax say wax yi kese mooy li nga xam ne mooy tax mu loolu la soxla diine kon loolu muy ci côté yooyu lool di ko dëggal mais nag benn affaire am na mooy ne yooyu nag yow dee ko teg ci nan ngay nan ngay départager nga ne ma mais léegi man nan laay départager ni diw moom lii nii muy def yëfu bu xaabakat la wala boog ci nitu yàlla la ku yàlla may mu man lii lool ni nga koy ni koy départager leen la mooy nit toog ci boppam ngay xool nan la ma sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la nan la mel ak alquran nan la mel ak sunna bu dee ne nit la koo xam ne moom day tënku ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam foo ko fekk ci sunna koy fekk foo ko bàyyi fa nga koy bàyyi kooku bu lu mel noonu tukkee ci moom bu boobaa lañ naan karaama la mais du ne ku tëb rek def dara ñu naan waaye def na karaama non yow gaa yi ni tawloo asamaan si kanam la seen jinne yi di leen tawal da dégg man mas naa ko dégg ñu koy nettali te ñooñu di ko nettali moom ay nit lañ ñoo xam ne ci man ñu wóor li bu ñu nag suñu génération yi ah mu ne loolu tekkul ne suñu génération yi wóorul mais dama ñi koy wax ñooñ dañ koo fekke ñu ne diw kooku euh, da ni doon def tellement affaire yooyu ni mu ko mane woon da doon toog taxaw toolam ne fii nii eh, affaire bu xaaba yooyu fii mooy taw nag bu neexee taw bu naqaree mu taw toolam kesee tooy frontière ku takkaloog moom tooy tool sax du taw xam nga kooku boo ko gisee doo gis naan yu waa karaama la def non te sax nitu yàlla boroom xam-xam du waxe noonu ay bu neexee taw bu naqaree taw loolu kan mooy waxe lool kooku noonu ngay xam ne kii moom kii moom kii ci buxaabakat yi la bokk kooku moom bu mu impressionné mbir yi nit yi lay impressionné du yooyu du yooyu même buñ ne nee diw mii gis nga diw mii nga ne waaw ne mais est-ce que xam nga ni man naa fii nii fan lañ ne Lyon yi Villeurbanne yi quelques secondes bu ko neexee ak Japon loolu bum la loolu moom loolu sincèrement ku xam dëgg-dëgg loolu jaaxalu la loolu jaaxalu la yow kay li la war a jaaxal mooy waa ji mais waa ji l'extraordinaire comment mais moom sunna yonent mi alei satu selaam waa ji de il est il est il est lépp amul dara lu mu ciy bàyyi ci man lépp lay def même buy toog buy dugg ci kër yooyu ñi ñuy xeet ban tànk lay jiital buy génn ak li muy wax buy lekk ay buy kii buy jëflanteeg nit ñi xool ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam doxale mu koy doxale noonu ay col ko mu ci bàyyi xel ni yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale ne yére jullit noonu lay mel ay waxañam ay soccoog yooyu yépp yooyu nit ñuy xeet ku la gën a jàmbaar ci yooyu nag dangay gis ne après moo la raw ndax yooyu boo ko jàppee di ko doyalal waay waay wali siwaa yow yow yow yi topp ci yooyu ngay yu gën a yooyu gën a wandal bu dee yu ndaw yi sax mënoo ko respecté kon loolu kookoo la war a jaaxal léegi nag kon noonu la ñuy xàmmee est ce que waa bu buxaabakat la kii day ab ab charlatan la wala kii ku yàlla may la mooy ne naka la def sunna naka la def ak mais bu dee ne waaye joo xam ne moom naankatu sàngara la mais quand même yu extraordinaire lay def kooku bu mu la bu mu la bu mu la tiital dara bul impressionné wu ci yi nga xam ne moom lay def la shay du tus du dara loolu dañuy impressionné du dara koo xamante ne nii bu julli day toog tàkkusaan tisbaar bu commencé tisbaar bi waxtaan ba timis jot julliwul kooku lu mu fa man di wane ak lu mu fa man di nettaleeg lu mu fa man di def lu mu extraordinaire extraordinaire xamal ne kii bu xaabakat bu xaaba yee koy jàppale kii ay mbokk jinne la yor na topp nale du daal kon noonu lañuy xamee affaire yi départage mooy ni naka la mel ak sunna bi alayhi salaatu wasallam ku mel noonu ñu xam ne kii dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ala inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun noonu la xamee kan mooy waliyu yàlla alladhina amanu wa kanu yattaqun ragal yàlla gëm yàlla ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbbu kooku daal bu yooyu tukkee ci moom voilà kooku mooy waaj mais koo xam ne fàkkatu julli la kooku moom kooku bu xaabakat la bum la bum la impressionné fuul yi ko topp lu mu bari bari bari këram du lekk gi du jeex dara mooy yooyu yëpp affaire bu xaaba la bum la wala yaghurrannaka taqallubuhum fil bilad gis nga seen wër yi ñuy wër ak seen kii yi di dem fu ne ak seen mbooloo yi leen di dar fu ne ñu dem fa loolu bu la wor bu la wor de kon loolu kon dañ koy jànge ci xew-xew boobu muy li nga xam ne mooy karaama ñi nga xam ne ñooy awliyaa ur te nag ku mel noonu mooy yow manoo noonoo moom ndax boo noonoo ak moom suñu boroom nee na man aadaani xadiis bi ne ci sa imaamul Buxaari ku ma noonoon ak waliyu man maa la déclaré guerre suñu boroom ñaar ñooñu la déclaré guerre kenn ki ci alxuraan lekkkatu riba lekkkatu riba yi ak ki nga xamante ni ci xadiis yi nga xam ne mooy noonoo ak koo xam ne parandoo woon la yow boroom xam-xam boo xam ne yow liñ ko eene yow lim la gêné nga mere ko ba bañ ko noonoom moom mooy diine ji muy topp jullee mi ak tamit kii discours am dañuy gêné quoi kii xoolal suñu business bi doxul lu tëb mu ne dafa xaraam après yow nga fexe noonu jàppe ko noonu suñu boroom nee na képp koo xam ne dafa def ku mel noonu noonu mooy ne na nga xam ne yow déclaré naa la guerre man boroom bi maa la déclaré guerre te ku yoroo borom bi déclaré guerre xam nga ne yow dalay alal àddina ak alaaxira àddina alaaxira la alal waaye bokk na ci liñ ciy jànge mooy ku nekk ci yoonu yàlla assurance bi ngay bi ngay nekk xoolal ñi fi pendre ñépp Seydina Zayd ibn Dathina Seydina Xubayb ibn Adi ak ci ñu rey Bi'r Ma'una ñoom xaraam xaraam gis na ñu ko rey ibn Milhan mu faxas deret ji ci xar kanam gi ne fuztu wa rabbil Kaaba texe naa waat naa ko ci boroom Kaaba gi gisuñ kenn ci ñoom panique ndax lan al loolu nag du ne bés bi ngay dee nga lay pare déedéet day fekk nga newoon ci day fekk nga newoon ci jaamu yàlla te yàlla kese tax am ci moom kóolute goo xam ne sans faille xam ne lu am moo ko def xam ne lu amul moom la neex bu boobaa topp sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam kooku boo génn àddina dangay génn àddina mutma'innal qalb sa xol day dal même bu dee ay bal lañ tiimali sa bopp bi doo paniquer doo lox loolu du la ci fekk moo tax ñii rey nañ leen Seydina Xubay bu lan la bu dul woon ne damay bañ ngeen foog ne damaa ragal dee kononte kon ma yokk ci julli yi may julli ma yokk ci waaye defuma ko ngir ngir tiit moo tax mu gàttal li nga xam ne mooy ràkka yi mu leer na ko ne après dañ koy rey muy al yaqiin nga xam ne moom lañ àndaloon waaye gis nañ ci sens su sacrifice sens su sacrifice muy ne il faut loolu di am ñoo xam ne pare nañ bu dee bakkan lay laaj ñoom seen bakkan des fa seen bakkan des ba gis nga teraanga yi leen suñu boroom defal waa bu iru na ñu laaj suñu boroom ne na nga ñu jottalil suñu mbokk yi li ñu dal mu wàcc ci alxuraan këni daje nañoo boroom bi boroom boo xamante ne gërëm nañu li ñu defal ñun ñu gërëm ko gërëm na li ñu defal gërëm looñu radiya anna wa ardaana kon nag ah yëf yi lool la de yëf la mooy ne nekk ci yoon wi te suñu boroom rekk tax ba booy faatu nga mën a wax ne xaram fuztu wa rabbil kaaba texe naa wat naa ko ci boroom kaaba bi loolu du ku nekk ko mën naa du la caaxaan di def lu la neex après dee jot nga ne fuztu wa rabbil kaaba doon non ñëw ngir jax-jaxal ak yooyu noonu la yombi bu dee ne fekkul woon fekkul woon nga liggéeyoon ko suñu boroom dalal la ñooñu nga xam ne la malaaka yi rey seen bakkan yi daal di teey ñooñu nag yàlla nañu suñu boroom boole ah ndax loolu yomb na ko kon xam naa ci noonu kon lañuy yem ci njàngatu sariya yooyu ñu gisoon muy sariyatu bi'r eh, bu Raji' bi'r Ma'un ak bu Seydina Abdallah Amr ibn Umayya Damri radiyallahu anil jami' xam naa nag ci kon nag ci noonu lañ jeexale complètement li jëmoon ci sariya yooyu ci jotaay bii di ñëw nga jàpp lu am solo mooy feewu dinañ ci jëlaat tuuti nettali bi ñu jee bi ñu paa bi ñu mooy bu biiru Mauna gis nañ Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri bi mu ñëwee na Yonent bi alayhi salaatu ni ñu faati ñële moom ci yoon wi rey na ñaari nit ñu bokk ci waa Banu Amir Yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko fu ma jaar daal di leen ndàmp ndax ñooñ samay alliés loolu noonu gis nga lii nii ma wax jàpp ko ndax lii bokk na ci cause bi nga xam ne